ndax léeg-léeg yonent way saa am na ci wax yi bi loo xamante ne nii ci yàlla la ko doon jële ñu ko wax comme hadisul si ak yooyu bilaa waasita loo xam ne amul benn intermédiaire amul dig digle am na yoo xam ne moom ci dig digleeb malaaka bi la doon doon am malaaka euh, te loolu léeg-léeg du nekk Seydina Jibril comme ni ñu giseen ba mu jegewee Taif Seydina Jibril ne malaaka kii ne yonent ma lay saat nuyul kii kii mooy malakul jibaal muy wax ak moom malaaka bi borom bi jox jib euh, montagne yooyu léegi mu ne loo xam ne day jëlee ci malaki malaka bi am na loo xam ne borom bi moo koy sànni ci xolam moom yeneen tubaab yi am na loo xamante ne nii malaaka bi da koy dikkal yor li nga xam ne mooy formam bi nga xam ne noonu la ko borom bi bindee comme naa Jibril bi nga ko gisee mu yor 600 laaf. yoo xamante ne bi am yoo xamante ne ñëw yor forme doomu aadama alayhi salaam boo xam ne bu ñu xam ne comme ni mu doon ñëw di yor forme Seydina Dihya ibn Khalifa al-Kalbi radiyallahu anhu moom Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam wala yi nga xamante ne yoo xamante ne aw ghayr ma'ruf wala nit koo xam ne kenn xamu ko comme ci hadiisu Jibril bi bi mu ñëwee di laaj mal islam mal iman mal ihsan voilà nga xam ne après bi mu demee boobu saxaaba yi ci boppam dañ koo xam ne ñun xamuñu ko waaw sauf que yére mi dafa weextaal li ñu jaaxal te dëkkul ci dëkk bi kenn xamu ko kooku kon mooy ci suura dafa ñëw say tëdd bi mu ne dane dem leen dab ko ñëw na mu ne kooku Jibril la ah, ja'akum yu'allimukum diinakum comme li ma waxoon Seydina Omar ak Seydina Abu Hurayra sa hadith ba kooku Seydina Jibril la comme ko kim ndëkkee eh, eh, melo nit kooku ko xamuñu ko loolu la naan wala aw ghayru ma'ruf am na loo xam ne day ñëw ci wahyu bi nekk loo xam ne ci nelaw la mooy ci gént am na loo xamante ne day ñëw mel ni cloche eh, waaw buy sone ni muy fa mu gën a waaw nga xam day naqaree ci nopp léeg-léeg mu dikke noonu am na loo xamante ne nii day dikk nag eh, eh, nga xam ne ruuxul qudus mooy sànni ci li nga xamante ne mooy ci yonent bi saa saa sànni ci moom wala lu mel ak yu mel yi nga xam ne daal nañ ciy jot teg ci loxo gis ko jàng eh, ci xadiis yi ak yoo xamante ne lam naqif alayhi daal wuñ ciy jote xamuñu ko dikkewuluñu mu ne nag bu ko defee xaal yii nii nga xam ne wax yu bi di la doon ñëwee boo ko compter mu daal di mat nombre yi nga xamante ne moom la euh, euh, moom lañ tudd ci hadith yi léegi imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne qaala al-Qurtubi fi léegi nag imaam al bi mu waxee lii mu ne qaala al-Qurtubi kanta imaam al-Qurtubi sëriñu borom tafsir bi fi al ki ci bi muy sarah imaam Muslim mu ne wala yaxfaa maa fiihi min at-takalluf wa at mu ne waxu imaam bii moom <laughs> ñoom ñaar ñu may <laughs> nëbbuwul li nga xam ne moo ci nekk ci takalluf mooy di yenoo loo xamante ne vraiment ngir rek utal affaires yi ay bëgg trouver affaires yi que ne lii la rek loo xamante ne ak coono daal ngay teg sa bopp ak tasaahul waaye xeetu euh, sàggane yenn yi tamit waaw fa inna tilka al aadat li tax ma wax loolu man imam al-Qurtubi mooy ne lim yi mu fi wax lii lim fi lim innama hiya jaawul lu bo loolu partie la ci ci ci ci yonent yàlla saa sa ak yonentam ni mu doon ñëwee wa akthar alladhi dhakarahu li ëpp li nga xam ne moom la tudd innama hi ahwaalun li ghayri nubuwa loolu ay xaal la yoo xam ne euh, euh, lu dul nubuwa sax da cee am waaw loolu am na ci li kaw ne yi ndax lan li kaw ni laa ya aw laa day xam sa kii bi malaaka bi wala xamu ko loolu ma ne ku dul nubuwa sax loolu mën na koo dikkal <laughs> waaw aw yatihi ala suratihi aw ala surati aadami wala da koy dikkal ci suuraam ak wala suural aadama yi suma ma at-takallufi lam yablu adada ma zakara ishrina fadlan an sab'in mu ne waaye malgré sax coono gi mu jot ak yëpp ngir trouver génneel mbir yi waaye ma ne lim fi lim lim yi lim fi lim yii yim fi wax waaye matuñu vingt compter leen matuñu vingt matuñu ñaar fukk nan lay fadlan waxatuma la an sab'in ak soixante-dix ah waaye waaye <laughs> mu ne waaye imaam al-Hafiz mu ne qultu walladhi nahaahu alqaadi sabaqahu ilay alxalimi mu ne waaye alqaadi lii nga xam ne ci la jéng jëm eh, al eh, waaye alqaadi Iyaad ma le li wax noonu le nga xam ne day jël wax yu bi ni muy ñëwee ni mu doon ñëw ci yeneen saa saa mu recensé ko ba mat 46 wala ba mat moom moom moom moom yemul ci 46 mais dane boo ko jëlee yi ñu xam ak yi ñu xamul war naa mat eh, lim kii imaam al-Qurtubi ne waaye ma ne lii waaye sa waaye lii matul 20 ba ma naan lu 70 mu ne loolu nag imaam woon na ko ndax liir naa mu ne ci wa qara'tu fi mukhtasarihi ci résumé bi téeréem bu ndawam bi nga xam ne li Cheikh Ala ad-Din ah al al al al Qunawi bi xattihi mu ne ndax man liir naa ah ci euh, euh, ki nga xam ne ci euh, mbindam moom boppam ci téere boo xam ne ki ko doon tënk téeréem la Cheikh Ala ad-Din al Qunawi mu ne. moom alxalimi mu ne summa inna al anbiya al anbiya yaxtassuuna bi ayatin yu'ayyiduuna biha li yatamayyazu biha amman laysa mithlahum mu ne ginnaaw yonent yi alayhi salaam dañuy jagoo ay aaya yu leen borom bi di defal yoo xam ne ci la leen di dëgëree relais ba pare mu nekk loo xam ne moo leen di ràññeel ak ñu dul ñoom kama tamayyazu bil ilmi alladhi uh, utawhu ah comme ni nga xam ne noonu la ñu ràññeewee bi nga xam ne moom lañ leen jox waaw utuuhu moom lañ leen jox fa yakunu lahumul xusuus min wajhayni bu ko defee ñu am ak jagle ci ñaari wàll fa ma huwa min xiisi taalim huwa wax lépp loo xam ne côté xam-xam la ak jàng yooyu di jële ci wàllu xam-xam lool ci nubuwa wa huwa fii xiisi at ta'yidi huwa hujjatun lin nubuwa bu dee ci wàllu li nga xam ne mooy dëgëral loolu tamit daa nekk lay la ngir prophétie yonent boobu wala ñoom qaala waqad qasada léegi nag al euh, mooy al kii mooy wax kuy wax bi ala Cheikh Alaaddin al-Qunawi mu ne waqad qasara al-Halimi fi hadha al-mawdi' mu ne al-Halimi nii nga xam ne moom laay résumé téeréem bi ne mooy ah <laughs> mu ne que ne al-Halimi de moom ba essayé na nag ah ci bërëb bi leeral kawnu ru'ya saaliha juz'an min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa ngir leeral loolu ah que ne gént gu baax. pàcc la ci quarante six part ci nubuwa fa zakara mu tudd wujuhan ay wàll yoo xam ne min xasaa'isil ilmiya lil anbiya loo xam ne ay jagoo la ay xam-xam la yoon dafa jagoo yonent yaan bi saa saam mu ne nag takallafa fi ba'diha hatta anha ila al-adad al-madhkur moom nag ah garda joona yenoona def na ay effort def ay kii ci yenn yi ba ni muy fexee daal ba génn ci quarante six yi nga xam ne moom la bëgg génne fa takuna ru'ya wahida min tilka al wujuh bu ko defee nag gént bokk ci benn ci yooyee ah léegi bon lim ne quarante six mbir la loolu jarul ñu koy lim mën naa bi gën a lim fa alaha taklimullah bi ghayri wasita xam nga yii la imam al-Qurtubi moo tax ci imam al ne jiitu woon na ko jàl Halimi noonu mu def noonu ba imam al-Qurtubi di ko wax ne loolu moom taxaw moom lim fi lim rek matul na quant à moom fexe na moom a matal ko quarante six a màgge waxu yàlla bi ghayri wasita boo xam ne amul intermédiaire amul dig-digle beneen daal ilhaamu bilaa kalaam loo xam ne borom bi bal yajudu ilma shahid day def xam-xam bi ci boppam ci yonent ba alayhi salaam ci loo xamante ne nii du ko yëg ah, ak loo xamante ne mooy da koy sot da koy def te du eh, eh, eh, da koy ilham bilaa kalaam loo xam du indi di ko waxal mais ci xolam la koy def am boo xam ñeent ñetteel bi al wahyu ala lisaanil malak yaraahu fa yukallimu boo xam ne wahyu ci làmmeñu euh, euh, malaaka bi boo xam ne day koy gis mu wax moom am boo xam ne mooy bi bi ëf ci biiram nga xam ne ci xolam la waaw nga xam ne ci xol bi la koy def mooy lim naan inna ruuxal qudusi nafaxa ala fi ruuxi loolu lay wax ni <coughs> mu ne cinquième bi ikmaalu aqlihi waaw mu ne matam gi muy matal xolam ak après quwwatu hifzihi hatta yasma suratu tawila fa yahfazuha min marra waaw te du ci fa waa yansa min la harfan force bi mu koy jox kattan yi mu koy jox ci mokkal ba bu déggee benn saar benn yoon malaaka bi wax ko da koy mokkal te du ci wàññi da ci fàtte benn xaraf waaw ak tamit euh, juróom ñaareel bi mu ne ismatu min xata fi ijtihaad yi euh, ñoŋal guñ ko ñoŋal ci muy def erreur ci ijtihaadam moom yonent boobale ainsi de suite muy lim di lim di lim di lim di lim ba quarante-six waaw as-sadis wal arba'u ittila ala tariq at-tatalluf fi al-mu'ashara waaw yuñ wuññee giñ koy wuññee ci euh, yoonu mooy di lewatanteeg ci buy dund ak nit ñeeg yooyu léegi bon ak yeneen yoo xam ne léegi bi mu waxee lan bi mu ëndee lii euh, euh, waaye lii nii mooy affaire yi <laughs> affaire yi kii la quoi waaw mu ne nag léegi bi mu kiiwee nii mu daal di matal faqad balagat xasaa'isu an-nubuwwa fii ma marji'u al-ilm sitta wa ishrina wajhan bu ko defee mu mat quarante six ah, jagle yonent ak yonent ah, yoo xam ne delloowam ci wàllu xam-xam ne nekk quarante six laysa minha wajhun illa wa yasluhu an yakuna muqariban li ru'ya amul benn wàll ci wàll yi ma lim man alxalimi lu dul ne dina yëwin ñu nekk loo xam ne luy jege la li nga xam ne mooy ñu mën a jege jegeyal ru'ya saliha euh, allati akhbara annaha juz'an min sittati wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa bu ci nekk rek mën naa nekk que ne wàll woow la naan mooy wàll bi bokk ci quarante six yi wal kathiru minha wa in kaana qad yaqa'u li ghayri an-nabi lakinnahu an-nabi la yukhti'u aslan mu ne même bu nee ne xam naa ne man yu bari yi nga xam ne moom laa lim que ne yenn yi dina keneen ku dul yonent dina ko am waaye keneen ku nekk mooy ak njuumte man na la cee dal en tout bu dee yonent bi la alayhi salaam ab yonent la alayhi laa yoxtiwu aslan moom du juum mukk ci cosaan wali ghayrihi nag qad yaqamu fii xata ku dul moom mën naa juum allahu a'lam léegi mu ne wa qaala al-Ghazali al imam al hafiz an al Bukhari no ibn Hajar rahimahullah al Asqalani mu ne kanta al imam al Ghazali wax na fi kitab al faqr wa zuhdi min min al ihya ci téere boo al faqr wa zuhd waaye ci ihya ulumuddin fekk mu tudd hadith yadkhulu al fuqara al janna qabla al aghniya léegi Euh, muy wax léegi loolu nañ ko moo euh, li muy wax ba am lu muy bu muy leeral affaire boobu mu ne wa hada ka qawli comme waxam moom yenente may sasam ar-ru'ya as-salih min ar-rajul as-salih juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa fa innahu taqdirun taqdiru tahqiq lakin laysa fi quwwati ghayri an ya'rifa 'illata tilka an-nisba illa bi takhmin li anna an-nubuwwata 'ibaratun amma yahtassu bihi an-nabi wa yufariqu bihi ghayruhu imaamu Nawawi euh, al-Ghazali rahimahullah mu ne loolu nag loolu am nattale la boo xam ne bu dëggu la waaw loolu yonent bay saa saam wax lakin laysa fi quwwati ghayri waaye nekkul ci kattanu keneen turut moom muy xam tax tax di tax ban ban ban lëkkaale la am ak lii yonent bay saa saam ak nubuwa mooy géntug way ngëm yàlla gi lu dul ci loo xam ne ki tax min da koy yaakaar danaa boo jàpp naa ne nii la mooy taxminaat yi je pense que lii je suppose que lool rek la mën a tegu ah yaakaar naa ni lii la ndax bu dee am nubuwa moom loolu daa nekk mbir la moo xamante ne ab yonent la jagoo lu nga xam ne moo koy wutale keneen ku dul moom waaw wa huwa yaxtassu bi anwaa'in min al xawaas waaw minha na ya'rifu haqaa'iq al umuur moom day nekkoo koo xam day xam dëgg-dëgg mbir yi al muta'alliqati billahi wa sifaatihi wa malaa'ikatihi wa daaril aaxir laa kamaa moom dëgg-dëgg mbiri lay xam alors que ku dul moom mooy xam bi nga ko xam mën naa am erreur comme li alxalim yi doon wax sànq waaw bal indahu moom li am ba des am na xam-xam boobu neen solo min kasratil maalumaat ndax bariwaayu xam-xam ñi nga xam ne ay yu possibilité yu muy xam ni ko borom bi defal wa ziyaadatul yaqiin ba pare mu teg ci mooy mbir mi certitude la ci moom du loo xamante ne nii euh, euh, euh, da ci am certitude en plus waaw wa taxqiiqu maa laysa inda ghayri xóotal googu ak leeral googu xam ne dëggal googu nga xam ne mbir mi li ñu leere ci yow moom loolu ku dul moom moom amoo ko waaw allahu akbar léegi <coughs> ah, moo tax mu ne bu boobaa moom ni muy xoole waaw walaw sifatun tatimmu lahu biha al af'al al xaariqa lil adat ka sifati allati biha tatimmu li ghayrihi harakat ikhtiyariya mu ne woon day am wàll euh, melo boo xam ne ci lay mate jëf yi nga xam ne day day day day day xar baax waaw comme ni nga xamante ne melo yi nga xamante ne nii ci lay matale ci lay mate ci moom ki ki keneen kurul moom euh, euh, yëngu yi nga xam ne nit ki moo koy tànn waaw mu ne tam moom yonent bi day am ab yonent alayhi salaam day am pos walawu sifatun yabs yubsiru biha al malaa'ika wa yushahidu biha al malakut ka sifati allati yufariqu biha al basir al ama mu ne mooy day joxe euh, lii li mu bëgg mooy day lay defal comparaison entre ab yonent bi nga xam ne dëgg-dëgg moo mën a xam wax ji yonent bay ak keneen ku dul moom comme ni nga xam ne moom ni muy gise wàll bi muy gise ak melo bi muy gise malaaka yi di di di di témoigner nekk loo xam ne cim xel déedéet da koy gis mu leer nañ ak xolam ak bëtam ak lépp ak malakuutu yàlla yi mooy nguurub yàlla gu kawe ji comme moom ni mu koy gisee dafa wuteeg li mu wuteeg ci ñun buñ ko bëggee xam mooy aji eh, njàccaar bi buy xool ki nga xam ne daa ami bët ak ki nga xam ne mooy dafa gumba dafa silmaxa ki silmaxa nag mooy ñun ki ami bët mooy yonent ba alayhi salaatu wassalaam waaw <coughs> mu ne nag naka noonu nag ci lay yége ci la amee melo yoo xam ne ci lay yége maa sayakunu fil ghaib ci lay daje dab yid maa yidraku ci lay dabe laal ah? maa yadru ma maa yudraku ah eh, walaw sifatun bi yadru yadriku yadriku ma sa yakunu fil ghayb ci lay dade laale li nga xam ne mooy am kumpa mooy xew ci kumpa wa yutalibu wa yutali'u biha ma fi lawhil mahfuz mu mën a di yëddu ñu koy wan muy gis la nekk ci lawhul mahfuz waaw comme li nga xam ne ka sifati allati yufariqu biha zakiyul bal comme li nga xam ne melo yi nga xam ne ci muus ni mu tàqale ko sori ki nga xam ne moom dafa wiridi mooy dafa li am na baat bu xaw a péjoratif bu ko tubaab yi wax koo xamante ne amul xel waa dañ naan waa ji kii man waa ji kii kii xel kupp bopp bi kupp nekku ci waaw mu ne lii loolu mooy sifaatu kamalaat saabita lin nabi yumkinu inqisaama kulli wahidin minha ila aqsam mu ne nag wàll yi ma wax melo yi ay melo yoo xamante ne yu mat yu sax ci yonent bu nekk yooyu yëpp boo ko jàppee par benn mën nañ ko euh, dagaate def ko ay bu nekk ci moom ba mu mat ila aqsam bi haythu yumkinu an naqsimaha an naqsimaha ila arba'in wa ila xamsin wa ila asar yii yëpp boo ko jàppee mën nañ koo euh, séddale ba mu mat quarante six mën nañ ko séddale ba mu mat cinquante mën nañ ko séddale ba mu ëpp lool sax wa kadha yumkinu an naqsima ala sittatin wa arba'in loolu it mën nañ ko mu nekk li nga xam ne mooy quarante six tamit mën nañ koo def wala quarante waaw bi haytu taxaw ru'ya saaliha ci kaw noonu nag ci lay rote li nga xam ne mooy gént gi nga xam ne gu baax la juz'an min jumlatiha bokk ci euh, euh, wàll ci li nga xam ne mooy euh, lii nii yëpp ma fi lim lakin laa yarji'u waaye ma waxaat ko imaam al-Ghazali rahimahullah lii lépp ñu wax ci àq ku dudub yonent du dellu illa ila zann wa taxminin la annahu alladhi araadahu nabi sallallahu alayhi wasallam haqiqa waaye loolu ci jàpp naa yaakaar naa comme ni ñu fi gis ñëpp amul kenn fu ci dogu ni lii la danaan jàpp naa ne lii la foog naa lii la même buy dàq waxu keneen daan waaye loolu parce que dafa sori daal loolu daa mën na ne après ngeen di yow li nga yaakaar waaw mu ne loolu nag ci njort kese la mën a tegu ak tamit yaakaar naa waaye tekkiwul ne loolu manoo ci dogu ne loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam daal di namm ci wax ji dëgg-dëgg waaw waaw <laughs> waaw waaw mu ne wa qaala Ibnul Jawzi al-imaam al-Haafiz ibn Hajar rahimahullah mu ne kantaal imam Ibnul Jawzi rahimahullah nee na gis nga gis nga ñi fi gis ni <laughs> rahimahullah lamma kanat an-nubuwwatu tatadammanu ittila'an ala umurin yadharu tahqiquha fima ba'd waqa'a tashbihan tashbihu ru'ya al-mu'min mu ne imam nga xam ne yonent ak yonent day làmboo li nga xam ne mooy di di feeñal ay mbir yoo xamante ne nii tamit di nit ki ka ko borom bi def muy yëddu di gis ay mbir yoo xamante ne nii hmm, dëgg-dëgg mbir ma après lay feeñ léegi nag ci kaw noonu lañu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam melale mbiru gént ak way ngëm yàlla ji eh, ci li nga xam ne mooy eh, nubu wax waaw mooy prophétie mu ne waqiila inna ak min anbiya kaana nubuwatu wahyan fil manaami faqat mu ne wax nañ ne am na mbooloo ci yonent yàlla bi sallallahu yoo xam ne seen nubuwa yëpp ñoom eh, wax yi la woon boo xam ne ci gént kese la doon doon wa aktharuhum ñëpp ci ñoom ibtada ubtudi abil wahyi fil manam ñoom dañu leen a tàmbalee seen wax yu ci gént summa raqu wala ruqu ah ginnaaw gi ñu yëgati leen ilal wahyi fil yaqaza wala summa raqu ginnaaw gi ñu yëg ilal wahyi ci wahyi fil yaqaza mooy ñu ne ci loo xam ne eh, day fee day day du ñu nelaw waaw fa hada bayaanu munasabati tashbihil manam as-sadiq bin nubuwwa mu ne lii mooy li nga xamante ne nii di leeral lëkkaale bi am euh, euh, approprié mooy li nga xam ne munaasib nga xam ne day lëkkaale bi am diggante melale bi ñuy melale nelaw yi nga xam ne ku dëgg ku dëggu la euh, bi fa bi nubuwa ci nubuwa wa amma xusuusul adadi kanta nag njagoo mooy eh, lim yi yonent may saasa almazkur fatakallama fii jamaa fa zakara muna al munasabatul awla al ula ni am na ñoo xam ne dañoo tudd ne mooy bu njëkk bi quoi waaw kon mooy eh, li jëm ci wàllu nelaw gële wa hadihi anna muddata wahyil manaam ila nabiyyina sittata kaanat sittata ashhur loolu mooy li kële waxoon voilà que ne mooy bi muy tàmbali six mois la après boo ko boolee comme que vingt-trois la def at la def juróom euh, ñaar fukki ak ñett fois deux day nekk quarante-six nga génn ci six yële mooy six mois yi nga xam ne moom la njëkke woon loolu kon loolu gisoon nañ ko ah waaw kon nag mu ngi noonu léegi nag mu daal di tudd yeneen euh, yeneen yi nga xam ne moom daa am yeneen chiffres yoo xam ne du quarante waaw mu ne kon nag fa ala hada comme que daal mbir yi wute na chiffres yi wute na takunu ru'yal mu'min mukhtalifa bi waar sittatu wa arba'un wa annaha sab'un waaw léegi nag mu daal di tudd li at-Tabari yi daal di wax mooy day delloowaat ci waxu imaam at-Tabari te ñu gisoon ko sànq que kon ci kaw loolu euh, euh, gént yi way ngëm yàlla yi day wuute li ci gën a kawe 46 ndax dañ naan mooy li gën a tuuti li gën tuuti mooy gën a jege dëgg mooy la imaam al-Tabari après bu gën a loo nag muy nekk la gën a sori muy samoon waaw waaw léegi ah wa qaala al-Qurtubi fil Mufhim al-imam al-Qurtubi nag waxaan na ci al-Mufhim waaw mu ne yahtamilu an yakuna al-muraadu al-muraadu min haadha al-hadiith anna al-manaam as-saadiq min xasaal an-nubuwwa kamaa jaa'a fi al-hadiith al-aaxar mu ne amaana li mu ci jublu mooy ah, amaana lii lay yéen ah nelawu ah, ki dëggu ki loolu pàcc la ah jikko la pàcc la ri mooy eh, la muy gis ci nubuwa comme ni mu ñëwee ci yeneen xadiis yi ak tu du ak tu du da wal iqtisaad wa husnu samt juz'un min sittatin wa ishrina eh, eh, juz'an min an-nubuwa léegi après mu ñëw di wax ne ba ni muy waxee. Euh, euh, bu muy ñëw ne voilà mu ne ay an nubuwa majmu'u xisaal kon nubuwa daa nekk majmu'u xisaalin loo xam ne ay jikko ay mbir yoo xam ne moom la làmboo moom la boole mablagu ajza'iha ba gën a kawe nag ca gën a ñomboxtalu ci ay paaram zalika wa hadhihi salasatu euh, juz'in minha wa ala muqtada dhalika yakun mu ne lii ñett la yakunu kullu juz'in min as-sittati wal 'ishrin thalathat ashya léegi mooy ay calcul lay def wa idha darabna thalatha fi fi sitta wa 'ishrin mun jëlee trois multiplier ko par euh, euh, vingt-trois intahat ila thamaniya wa sab'in dañuy am thamaniya wa sab'in soixante-dix-huit fa yasihu lana anna 'adada khisal an-nubuwwa min haythu ahadiha thamaniya thamaniya wa sab'un kon mu daal di wér ci ñun que ne euh, xaaju wàllu an nubuwa min haythu ahadiya ci kenn ko boo jëlee par kenn benn benn benn ah day nekk samaniya wa sab'un soixante-huit xaala way sox an yusamma kullu sunayn min ajuzan waaye bu boobaat nañ man deux yu nekk ñu ne benn jël deux waaye boole leen ne benn benn benn pàcc la fa yakunu adad buñ ko defee boobu bi alal itibar tis'a wa thalathin day nekk trente-neuf way sox an yusamma kullu arba'in min ajuzan bu muñ ma ne mën nañu jël quatre yu nekk def ko benn pàcc fatakunu tis'ata ashar mu nekk li nga xamante ne mooy dix-neuf juz'an wa nisfu juz'in fa yakunu ikhtilaaf riwaaya fil adad bi hasabi ikhtilaaf i'tibaari al ajza léegi nag bu ko defee boo ko toppee nii mooy wute bi ñëw ci riwaayaat yi ci chiffres yi day topp rek mooy ni nga jàpp mbir yi boo jëlee deux boole leen benn partie wala nga jël quatre boole leen benn partie mbir yi day yokku day wàññeeku selon li nga def waaw mu ne walaa yalzam min ittirab loolu waxoon nañ ko loolu wanewul ne daa am bëkkante daa am ci xabaar yi loolu taxawoon nañ ci waaw ah mu ne wa hada ashbahu ma waqa'a li fi hada ma annahu lam yansharih bihi sadr wala tma'annat ilayhi an-nafs <laughs> mu ne lii daal mooy li nga xam ne mooy li gën a niru daal loo xam ne moo moo moo ñëw moom laa gis daal ci man moo rot ci man waaye daal malgré ça sama xol dalu euh, leeru ci de te tamit sama bakkan dalu ci <laughs> waaw kon loolu euh, mooy da gis ne lii lépp booy tax miin gi day ñëw allahu akbar waaw kon loolu lu am am solo la quoi léegi des na yeneeni yeneeni yeneeni yeneen allahu akbar imaamul xaafis mu ne wa tamaamu wan yuqaalu fi samaniya wa sab'in ah waaw kon li koy mottali waxu imaamul Qurtubi mën nañ ne a samaniya wa sab'in soixante soixante-dix-huit bi ñu wax bi nisbati li al-ghafi al-kasr kon mooy soixante-dix loolu mais comme que li ñu doon dañuy arrondir dañoo dindi def au bi nga xamante ne trente-neuf la bi nisbati li riwayati al kooku moom mooy dañoo jël trente-neuf arrondir ko muy quarante jabrul kasri hein hein léegi wa ma yahtaju ila al-adad al-akhir Euh, wala tuxtaaj ila al adadil axir léegi nag soxlawu ñeneen yi nga xam ne mooy nombre yu mujj yi lima fi zikru nisf ndax tudd nañ moitié bi wa ma ada zalika min al adad kanta yi wute yi ci nombre yi qad ashara ila annahu yu'tabar bi hasabi ma yaqdiru min al xisaal ma yuqaddaru ala min al xisaal thumma qaala après nag imaamul euh, mu tegaat ci ne imaam al qurtubi ginnaaw lii mu ne man nag am na sax beneen maanaa boo xam ne feeñ na ci man quoi zahara lii fii wajun axar woo war na nubuwa maanaa mooy nubuwa daal maanaa mooy anna allah yattali'u man yasha min xalqi ala ma yasha min ahkaami wa wahyi imma bil mukaalama wa imma bi waasitati al malak wa imma bi ilqaa'i fil qalbi bi ghayri waasita lakin hada al maana al musamma bin nubuwwa la yaxussu llahu la yaxussu llahu bihi illa man xassahu bi sifaati kamaali naw min al maarifi wal ulumi wal fadaa'il wal aadaab ma tanzihi an naqaa'is atlaqa ala tilka al xisaal nubuwwa kama fi hadiis at-tuduraa wal iqtisaad ah ay tilka al xisaal min xisaal al anbiyaa wal anbiyaa ma zaalika mutafaadiluuna fiihaa kama qaala ta'aalaa wa laqad faddalna ba'da an-nabiyina ala ba'd mu ne beneen bi nga xam ne daal moo ma feeñ ci leneen loo xam ne moom laa gis ginnaaw li ma waxoon ne loolu moom dalul sama xel dara waaw mooy nu mu war a nekk loo xam ne yàlla mooy yit mooy feeñal ku mu soob ci mbindeefam yi lu ko soob ci ay atteem ak wax yoom moo xam day waxanteeg moom wala boog day intermédiaire directement sa wala dig digle malaaka wala mu sànni dara ci xolam loo xam ne du am benn intermédiaire waaye maanaa bi nga xam ne moom la ñuy wax fii nubuwa loolu borom bi du ko jagleel lu dul koo xamante ne nii da koo jagleel ci melo yu mat yi waaw waaw ci wàllu xam-xam mag nànd ca yàlla yaag ngëneel yéeg teggin yéeg ba pare nekk koo xam ne day deñ borom bi da koy setal ci ay wàññeeku wàññeeku ci la ci loolu nag ci la ñu jooyale ne yii xisaal yi ah kene yooyu nubuwa la voilà mooy jikko yooyee waaw kone yii kon jikko yi daa bokk ci jikko yonent yi alayhi salaatu salaam te yonent yi alayhi salaatu saam dañoo nekk yoo xam ne dañoo gën a lente da leen a gën a comme li mu wax ne yonent yaa ngoog wala qad faddalnaa dëgg-dëgg daal dinañuy gënale ba'da nabiyyiina lenn ci yonent yi ala ba'd ci ñeneen ñi wa ma daalika fa sidqu a'zamu awsaafihim yaqadatan wa manaama malgré ne gën a na li nga xam ne mooy dëggu nag mooy li gën a màgg ci seeni melo moo xam ñu ngi yeewu wala ñu ngi nelaw fa man ta'assa bihim fi sidqi hasala min ru'ya ala sidq képp koo xam ne daal di nga leen bi nekk koo xam ne da nga leen a roy ah ci dëggu yow moom daanaka da ngay jote ah min ru'ya ala sidq mooy yow yow sa sa sa gént day nekk loo xam ne ci dëgg lay tegu ah thumma lama ka lamma kaanu fii maqaamihim mutafaawitiin kaana atbaa'uhum fi min as-saalihiin kadhaalik naka noonu comme ni nga xam ne ñoom dañoo wute ñoom yeneen yàlla bi saa saam naka yeneen topp yi dañoo wute waaw naka noonu wa kaana aqallu xisaal anbiya ma ila tabara kaana sittata wa ishrina juz'an naka noonu li gën a néew ci jikko yi nga xam ne ñoo yenentu way sarsam boo ko xoolee mooy yi nga xam ne daa nekk vingt six parts yi ci gën a rëy waktar waa maa yablawu sab'in yi nga xam ne day jot soixante dix wa bay baynal adadayni maratib mukhtalifa diggante nag vingt six am nga gi gis nga ñi doon dàq yeneen riwaayaat yi yooyu vingt six yooyu te yooyu mu ne dugg léegi nag li nga xam ne moo nekk ci diggante bi li nga xam ne moo nekk ci diggante bi nag loolu mu ne daa am ay martaba yoo xam ne yu wute la selon bi hasab maxtalafa alfaazu riwayat selon li nga xam ne ixtalafat ci la wutee kàddu yi riwaay yi nga xam ne ñoo rot wa ala fa man kaana min ghayri anbiya fi salahihi wa sidqihi ala rutbay tanasaba ala nabi min al anbiya bu ko defee nag képp koo xamante ne nii bokkoo ci yonent yàlla mi saa saam waaye nga leen di roy ci mbaax ak dëggu yow ngay nekk ci kaw martabaay rutbaay boo xam ne day takkaloog day day lëkkaloog xaalu kenn ci yonent yàlla saa saam ka nga amal nag xaal ka nga dëppaloog moom bu boobaa yow sa gént day nekk juz an min nubuwati zalika nabi wàll ci nubuwaay prophétie yonent boobee waaw wala maa kaanat kamaalaatihum mutawa mutafaawita kaanat nisbatu ajza manaamaati saadiqiina mutafaawita ala ma fassalna mu ne naka noonu comme seenu mat daa nekk loo xamante ni dafa wute naka noonu ñi nga xam ne ñoo leen topp ñu dëgguñu ci ñoom topp leen ñoom itam dañuy wute comme ni nga xam ne noonu lañ ko taqalee mu ne wa bi hada yan dafanon ibtirab insha allah mu ne nag ci kaw nii nag mooy euh, wàll yu wute yi ngay gis ci hadis yi ci lay jañoo ci lay deñe bu soobee yàlla léegi euh, bon euh, ñu jeexal wa zakara abu muhammad ibn abi jamra wajan axar <laughs> mu andi eh, imaam Nabi Jamra romboon nañ li waxoon léegi mu andiwaat beneen yooyu gis nga am dañuy wax buñ demaatee ba ci biir gisaat leneen waxaat leneen voilà mu ne Cheikh Abu Muhammad ibn Abi Jamra ne indi na beneen wàll koo xam ne mën nañ koo eh, résumé ni anna nubuwwata laha wujuhun min al-fawaa'id ad-dunyawiyya wal-ukhrawiyya khususan wa 'umuman mu ne ndax prophétie ak yonent am na eh, ak wàll ay wàll yu bari ci ay njariñ yoo xam ne kojug diine la ak kojug àddina la waaw ci yoo xam ne lu ñu jagoo ak loo xam ne ci yu ñu doyal mina bokk na ci ma yu'lamu wa mina ma la yu'lam am na yoo xam ne yu ñuy xam la yoo xam ne duñ ko xam laysa bayna nubuwwati wa ru'ya nisba illa fi kawniha haqqan mu ne nag ci kaw noonu gis nga ak yonent ak géntu ku baax nit ku baax amuñu lëkkaale lu dul ne dëgg la waaw di ci dëgg daal lañ mooy seen dénominateur commun waaw mooy fa lañu takkaloo fa lañu bokk fa yakunu maqaamu nu maqaamu nubuwwati bi nisbati li maqaami ruyaa bi hasabi tilkal andaad raaja ila darajaati anbiyaa mu ne bu ko defee nag bu woowee maqaamaay prophétie boo ko bëgg a lëkkaale ruyaa war nga lëkkale leen xool def analyse bi obse kii bi ñaari partie bu bu loo di boolee mooy bi hasabi tilkal andaad mooy selon rek <coughs> nombre yi nga xam ne moom la yonent way saa wax ci hadith yi sittatun wa arba'in xamsatun wa arba'in sab'in sittatu wa ba nim jeexe yooyu eh, day nekk rek selon eh, li nga xamante ne mooy maqaamu ka nga xam ne eh, mooy rajan ila darajati anbiya day dellu ci daraja yonent yàlla mi saa saam fa nisbatuha min alaha waaw huwa min dam man damma lahu ila nubuwati risala ñi gën a kawe ci ñoom mooy yonent ba nga xam ne yo borom bi da koo def nabi ba pare def ko rasul waaw kooku moo ci gën kawe aktaru ma warada min al adad mooy li gën a rëy ci li rot ci lim yi wa nisbatuha ila al anbiya ñi nga xam ne ghayru mursalin léegi nag mu ne lëkkaaleem ak yonent yi nga xamante ne ñoom yonent kese anbiya lañ mais duñu mursalul <coughs> aqallu ma warada min al adad mooy li gën a néew ci lim yi ñëw ci hadith yi wa ma bayna dhalika li nekk diggante yooyu nag ah loolu la wa man wa min sama atlaqa fil xabar ci la yonent bay saasaam jolele ci xabaar bi ci hadis bi an nubuwa walam yuqayyida bi nubuwati nabiyyin bi aynihi moo tax joyal eh, tënku ko ci yonent benn yonent boo xam ne bu ñu mën a lim la ne diw ko wa ra'aytu fi ba'd ash-shuruh anna ma'na al-hadith anna lil manami shubuhan bima hasala lin nabi mu ne gis naa ci lenn li nga xam ne mooy yenn yiy shara hadis gëne loolu daal lenn la mooy nelaw daa am ak niruwaale ci li nga xam ne moom la yonent bi saa saa bi ma xasala li nga xamante ne nii moom la Euh, euh, mooy euh, la jote li nga xam ne mooy ab yonent wa tamayaza bihi an ghayrihi tamu daal di ci nekk koo xamante ne nii da cee da cee ràññeeku an ci keneen bi juz'in ci min sittatin wa arba'in ci quarante six juz'an ay pàcc fa hadihi mun iddatu munasabat lam ara man jamaa fi mawdi'in wahid ah imaamul xaafis moo ko wax mooy mu wax bu mu jugee waaw moo ko wax naan war a aytu fii ba'di shuruux waaw léegi nag bi mu waxee lii lépp nag mu ne fa haadihi lii yépp ma fi indi iddatu munaasabaat ay lëkkaale yu buute yoo xamante ne nii ah lam ara man gisuma man jamaaha koo xam ne dajale na wax yii yépp wax yu mu wax yu wuutee ñi fii mawdin wahid ci benn bërëb ndax ku nekk wax naa la Imam An-Nawawi mënoon nañ jël li wax ne waxoon naa la moom dugg ci bu baax daa wax yenn yi bàyyi ñeneen newi noonu la jël yenn waaye kanta Imam al-Hafiz Ibn dafa dajale gi ko jiitu yee daanaka mooy suraax yi quoi daanaka li ñu wax mu indi ko fii te gis nañ leen mu ne moo tax mu ne gisuma ko dajale lii lépp ci benn bërëb voilà loolu euh, gisuma ko falillahi alhamdu ala alhama wa allam ah borom bi nag moom la ñeel li nga xam ne mooy mboolem cant yi ci li nga xam ne moom la joxe ko xam-xam wa ma te mu xamale ko li nga xam ne da koy sottil mbir nit ki jaam bi ci wàllu xam-xam ak yi nga xam ne da koy jaarale ci njàng ngir mu daal di koy xam mu ne walam aqaf walam aqif waaye jotuma fii shay'in min al axbaar ala kawni al ilham juz'an min ajza'i nubuwwa waaw mu ne man nag jotewuma ci benn ci eh, hadith yi wàcc xabaar yi kene ilham kene wàcc pàcc la ci wàcc pàcc nubuwa maa annahu ànd ak kene moom min anwa'il wahyi ci façon wahyu yi la illa anna ibn abi jamra ta'arrada li shay'in minhu kama sa'adkur mu ne sauf que imam abi jamra am na lu mu wax ci façon bu lu mel noonu comme ni muy ñëwee ci baabam mooy xadiis bi nga xam ne moom la ci yonent bi sa moom la ci imaamu Nawawi teg man baabu man ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam insha allah buntu boobu ñun mooy xadis bi topp ci suñu xadis bi léegi nag ci kaw nii walillahi alhamdu wal minna fay di ma ne jaay say sawaay ñun xam nga ñun pareegul ah xam nga lan la dañoo bëgg a leeral rek waaw ah, mooy léegi walillahi alhamdu wal minna bañ gisee euh, euh, ñi nga xam ne ñooy surah xadis yi euh, walillahi alhamdu wal minna wa jazaahumullahu xayran wa jazallahu xayran euh, tamit al xaasa al imaam al xaafis na xajar mi dajale lii yëpp ci benn bërëb nga xam ne ñun biñ ñëwee ci ginnaaw daa gën a yombal mbir yi du dangay dem fee dem fee dem fee ngir daj lépp mu def ko yombal ko ñëpp yal na ko boroom bi euh, yokk ay leer fa mu ne te gën a yokk ci njàngaleem barke ak li nga xam ne mooy ta ta taalifaatam yeeg tasnifaatam yeeg yi mu def yëpp tasaanifam yi léegi Eh, mooy ginnaaw bi ñu gisee wàll wi insha allahu taala dañuy yem nii tey kon gis nañ ñii li nga xamante ni boo seetloo euh, ñu def benn résumé bu ndaw ci liñ jàll mooy comme li imaamul Ghazali wax al imaam al Xattaabi xaw a wax lu mel noon imaam al euh, Qurtubi al Qurtubi ak ñeneen ñi boo seetloo ñoom ñëpp kenn du ci dogu ci li ngay wax te tamit mooy même dangay wax li ngay wax ba pare dem ci biir. comme lii euh, imaam al-Qurtubi def nii mais bon man sax affaire bi wax naa ko waaye lii laa gis waaye man dalul sama xel ah. non lii moom dalul sama xel waaw lii moom saay non dese naa del sama kii quoi non non non affaire bi dese naa del sama xel waaw mooy kon gis nga euh, euh, loolu mooy lii la waaw lii la kon ci kaw nii ba léegi man nga ma ne ah man de saa yi damaa foogoon na nag boo ci paree moom affaire bi dafay leer nañ léegi ma xam juz'un min ajza'i an-nubuwwa bi ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa ak yeneen riwaayaat yi na muy demee waaye bon dégg naa li ku nekk wax de waaye ba léegi tega kuma sama loxo ci loo xam ne man naa ni lii moom sama xel dal na ci waaw ñaan la nag léegi ah lii de lañ am moom lañ gis ci suraaxul ahadith yi liñ ci wax léegi nag bii di ñëw insha allahu taala ñu gis nag borom saaxibul ibriz a cheikh ahmad ibnul mubarak al-lamti eh, mi nga xam ne dafa laaj hadith bii ci boppam ki nga xamante ne mooy sëriñam a cheikh abdul aziz ah ad-dabbaax ah radiyallahu anhu al-sharif al-maghribi ñu xool moom lan la tontu waaw lan la tontu ak euh, après nga xool entre les deux waxu ñii ak waxam nga xam ne moom day représenter ulama euh, akabir suufiyé yi waaw ah, am na tamit lu ci ak Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ci Jawahirul Maani lu ko ci taalibeem bi laaj euh, mais duggul woon ci côté bi ndax li mu ko mooy côté ru'ya saaliha lil mu'min noonu ba nim jeexe après mu leeral loolu waaye waxam boo seetoo waxam jooju mooy ak Cheikh ak waxu Cheikh Abdul Aziz benn la sauf que ak Cheikh Abdul Aziz radiyallahu anhu moom dafa dugg ci wàllu euh, kii yooyu mooy euh, juz'u yi nii waaw mooy sittatun wa arba'in xamsatun nangam ak nangam yooyu noonu moom dafa dugg leeral lool alors que Cheikh Ahmad Tidiane moom la doon tontu mooy rek ruya lam li ko taalibe bi doon laaj mooy euh, géntug mooy Cheikh Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu euh, moo ko doon laaj euh, que ruya saliha lil mu'min yooyu comme nan la gént gi mu koy wax nag xaqiqatu ruya loolu la euh, Cheikh Ahmad Tidiane doon leeral radiyallahu anhu que que xaqi mooy gént dëgg-dëgg waji ngëm yàlla ji ak tamit koo xamante ne gëmul yàlla wala ñooñu mooy wuute yi am ci seen gént yi voilà ak ku nekk fan lay branché woo ak lan moo tax gént kii di dëkk dëgg gëndukee nekk leen moo côté boobu la wax voilà mais a Abdul Aziz Ad-Dabbagh moom taalibe bi da koo laaj ci affaire yii nii indil ko wax ko riwaayaat yëpp exposé ko nekkoon yii lépp mooy riwaay yi ñu wax nii gis nga ni ñu ko recensé imam al-Hafiz Ibn Hajar ni mu ko recensé noonu la ko recensé le ne ko lii moo ci am imaamul Bukhari imam Muslim yii lañ ci solo lii ñii indil ko lépp ne ko ñoom Ibn Abi Jamra lii lañ imam an-Nawawi lii imam nangam yooyu yëpp da koo limal ba pare nag ne ko nag damaa a xam nag lii nii ah que ne lii mooy euh, hadith bi boo ma ci manee leeral loolu insha allah dinañ ci ñëw bii di ñëw euh, bu ko defee buñ ko gisee après daal def conclusion ñu xool ñaari wàll yi ak li lañ ciy tiiree insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu bi sallama ala nabiyyina muhammadin wa